bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lah wa man yudlil falaa haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu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 Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dellusiwaat ci sunu séminaire bi ñu ciy leeral bidaa bu rafet ñu koy rafetal lant yiñ ko teg ak seeni tontu euh, di leen nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah santaat borom bi tabaaraka wa taala di ko dimbandikoo ci ñëw ci jotaayum ñeenteel euh, li ñu war a jàng nag moo di gisiinu ñi rafetal bidaa bu rafet niñ gisee bidaa seen gisiin Euh, gisin woowu nekk gim nekk loo xamee ne gisin wu néew doole la ñu gaaral ko su ko defee daal di ñëw ci tontu li loolu moo nekk jotaayu tey bi incha allah ñi nga xam ne dañuy rafetal bidaa bu rafet boo leen xoolee liir ci seeni téere ak seeni wax niñ gisee niñ téere bi nga xam ne moom lañ yor ci bidaa seen téere seen gissin dañuy wax ne innal bidaata alxasanata wala anna al-bid'ata al-hasana dañuy wax ne yaani qaalu bi anna al-bid'ata al-hasana mustalahun daarijun tahta aslin min usuuli at-tashrii' li'annahaa tuwaafiqu as-sunna fahiya wa in kaanat min qabiili al-muhdathaati bi'tibaari shakhsihaa aw bi'tibaari dhaatihaa illaa annahaa mashruu'atun bi'tibaari naw'ihaa lindi lindiraajiha taxta qaacidatin sharciyyatin aw cumuumi aayatin aw xadiisin loolu mooy liñ njëkk a wax dañuy wax ne bidaa bu rafet terme la boo xam ne mi ngi taxañu mi ngi lalu mi ngi euh, euh, taxañu ci ron benn reen ci reen yi nga xamee ne mooy reeni yoonal yi reen yi nga xam ne ci lay sharia di sukkandiku di yoonal benn reen ca reen yooyu ci la taxañu lu tax mu ne ñoom mu ne bidaa bu rafet daa dëppoo ak sunna loolu lañ wax loolu mooy seen mbir daa di wax ne moom bidaa bu rafet donte ci yiñ sos ci lañ koy boole ci kuru groupe boobu boo xoolee jëmm ji boo xoolee jëmm ji considéré jëmm ji moom ci mbir yiñ sos ci lañ koy boole ci group boobu waaye nag soo xoolee façon bi mu demee façon bi façon bidaa bi day doon lu ñu yoonal lu ko waral nee nañ dafa tax dafa taxañu dafa laxasu ci ron reegalu sharia foo ko fekk wala mu doon loo xam dafay laxas dafay laxasu ci ron aaya boo xam ne dafa généraliser moom mu duggaale ci wala ab xadis lii nag nii lañ wax wala daal moom lañ jàpp daal mooy bidaa préfet de dëppoo ak sunna donte dañ koo dañ koo fent ci jëmm ji waaye façon bi moom dëppoo naag ab reegalu sharia wala ab aaya wala ab xadis ndax aaya bu ñëwee mën naa wax lu bari moom mu duggaale ca. donte ne du ko tudd du donte du ko tudd waaye da cee duggaale wala ab xadis lu ko waral ñoom nee na ñoom dañoo wax ne euh, li waral loolu dañoo wax ne ñaari mbir la ñaari mbir yooyu ba ca ba ca njëkk mooy dañoo wax ne biddaa ñaari façon biddaa la nii lañ ko nii lañ ko séddalee ñoom nee bi biddaa ñaari façon biddaa la bu njëkk bi an bi usul ad-din wa ath-thani bid'atun tataallaqu bi furu'i diin diine dañ ko waxee nee na am na bidaa boo xam ne dafa aju ci source diine source diine nag ñoom lañ ci jublu moo di pas-pas am na bidaa yoo xam ne ci pas-pas yi la aju am na yeneen bidaa yoo xamee ne mi ngi aju ci bànqaasi diine mooy jëf yi ak yu wax yi loolu lañ wax nee na yi nga xam dafa aju ci pas-pas yi buñ waxee bidaa yooyu bidaa yi aju ci source diine mooy bidaa yi nga xam ne dañ ko sos ci pas-pas yi ak yu nuroog moom seeni misaal danañ ko tudd jotaay yële di ñëw indi nañ ay misaal yu bari yoo xam ne ci bidaa yi pas ci la aju ñu ne bidaa yooyu mooy bidaa bu bon yi yi nga xam ne ci pas-pas la di ko sos nee na yooyu mooy bidaa yu bon yi ñu ñu tudd ca lu mel ne weddi dogal bi weddi dogal bi xam nga ne tudd nañ ko tey ci jotaayu fajar bi. Euh, benn waaye boobu yi nekkoon Basra mu ñuy wax Ma'bad al-Juhani bokk na ci njëkk a feeñal comme ni mu ñëwee ci Sahih Muslim ji jële jóge ci Yahya ibn Ya'mur ginnaaw bi ab kuréel ci al-mubtadi'a daa di koy jël ñu leen tuddee al-qadariyya al-qadariyya googu nag ay xeet lañ ñu ñuy tuddee al al-qadariyya al-ghulaah mooy ñooñu jàppoon ne yàlla du xam yi xew lu dul laa dem ba xew wal iyaazu billah mbir yi bala moo xew bala ko bala yàlla xam day dem ba xew wala yaazu billahi jalla wa ala bidaa boobu dañoo wax ne maanaam xam bidaa bidaa la ñooñu moom dañoo génn lislaam ña jàpp ne suñu borom tabaaraka wa mbir yi du ko xam lu dul daa dem ba am ba noppi génn lislaam sax ñenn ñi ma cheikhul islam cheikhul islam Ibn Taymiyya ci Majmu' al-Fatawa day wax ne ñoom ñoom jeex nañ tàkk ñoom jeex nañ tàkk ñaareelu xaaj bi mooy ñu jàpp ne suñu borom tabaaraka wa taala dogalut aw ay dogalut bëggu ko itam ñoom la ñuy tuddee al-mu'tazila ñoom la ñuy tuddee al-qadariya ñoom dañoo jàpp ne yàlla dogalut dara du aw ay bokk dogalu ko jaam moo sàkk ay jëfam yi muy jëf loolu bi daala am la ñuy tuddee al-jabriya ñoom dañuy dugg ci al-jahmiya mooy ñu jàpp suñu borom lépp lu jaam bi def wal iyaazu billah lépp lu jaam bi def rek suñu borom da ko caa forcer wala iyaazu billah nga xam ne jëf yi muy jëf ko bind ci moom nga xam ne forcer ko comme ni nga xamee ne euh, jamaa daal di bind ci ñoom nga xamee ne day am noonu rek ci forcer wu comme ñoom niñ ko waxee noonu la yàlla bindee jëfi jaam yi nga xam ne day force di am nga xam ne jaam bi dañ koy ay jëfam dañ koy askanale dañ koy askanale eh, nga xam ne mooy jaam bi majaasan waaye yàllaa ko yàllaa ko def mooy. Jahm ibn Safwan mooy pas-pas bu bon nga xam ne al-Jahmiyya dañ koo fas lii bidaa bu bon la bidaa bu bon a bon la ñoom nee loolu bidaay pas-pas la boo xam ne bu bon la ak bidaatul Jahmiyya ñi wax ne suñu Boroom Taala ay waxam dañ koo sàkk wala iyaazu ak di wax jabru kooku ni ñu ni ñu waxee woon léegi xam ngeen ni ñoo topp Jahm ibn Safwan ku bon kooku nga xam daal jaam bi yàlla da koo togg ay jëf. ci mu joxe yaa ko sant ci yaa ko sant waaye ci forcé la wala iyaazu billah loolu bidaa bu bon la am lañu tuddee bidaatul xawaarij bidaat al xawaarij te mooy ñoo ñi nga xam ne ah, dañoo jàpp ne ku def bàkkaat mag rek génn nga lislaam wala iyaazu billah ñu jàpp ne ngëm yàlla dolli ko du ko bal benn benn mbir rek la lu ne ñummu loo xam ne bu ci dara di dem rek lépp dem wala iyaazu billah loolu moo tax ñuy yéefarloo kàccoor bi nekk ci lislaam day def bàkkaar yu mag dañu wax ne kooku yéefar la te loolu looy muy pas-pas bu bon kon yi ay mbir la yoo xam dañ koo tudd ci bidaayu yoo xamee ne nee nañ bidaayu bon la lu ko waral li tax mu nekk bon mooy dafa aju ci mbirum pas-pas mu ne bu dee bidaa yi aju ci mbirum pas-pas nag moom yooyu benn bu ci rafet mënu caa am loolu lañ wax amma nag bidaa yi nga xamee ne dafa aju ci bànqaasu diine mooy lu aju ci buntu jaamu yàlla yeegi mel noonu nee na yooyu du caa génne yëpp ak cànkute lay doon am na ci yoo xam ne yu rafet la ndax lu ko waral nee nañ dañ koy boole ci groupe mbir yañ sos mbir groupe yañ sos yi nga xam ne dafay sosu ànd ak jamono ji ni muy wéyee day jékki-jékki daal di sosu moom jaamu yàlla gi. lu ko waral mooy soso sosoo àtte ab àtte moom bidaa yooyu day doon loo xamee ne dañ mën nañ ko koo mën nañ ko wutal ab àtteem mën nañ koo sàkkul ab àtteem ci tegtali ak règle sharia yu généralisé yi nga xamee ne yaani maanaam dafa tabaxu ci sàmmonteeg yàqu-yàqu yi ak intérêt yi lii day lii day noonu lañ ko waxe nee na bidaa yi nga xam ne dafa aju ci jaamu yàlla yi yooyu jamono yi buy continuer mën naa sosu waaye bu demee bu sosu ba noppi mënees na ko wutal dalil <laughs> ci tegtali sharia yi ak seeni régal yi nga xam ne mi ngi tabaxu ci sàmmonteeg yàqu-yàqu yi ak njariñ yi ginnaaw yàqu-yàqu yi ak njariñ yi règle sharia da ca aju kon buñ gisee jaamu yàlla ko xam intérêt mën na caa nekk rek mën nañ ko wutal dalil loolu kenn xamul mooy lan moo tax ñu ne bid'a al hasana mooy yiñ sos ci diine te mu ronu te mu laxasu ci tegtal yooyee ak règle sharia yooyee nga xam daf koy topp ndax bokkut ak yiñ sos ci source diine doo ci ay pas-pas waaye ci bànqaasi diine la kon ak sosom mi ngi aju ci lan ci bànqaas yi waaye ajuwul ci règle yi lii mooy seen théorie ci bidaa bu rafet ñëwaguma nag ki nañ ko déggee ak nañ koy xamle danaa ci ñëw suba loolu boo demee ci téere bi ñuy wax itqaanu sun'a fi tahqiqi ma'na al-bid'a li Cheikh Abdillah as-Siddiq as-Siddiq al-Ghumari as-Siddiq al-Ghumari boo demee da ko ci fekk muy wax lu mel noonu demal ci page huit ak ci page seize ak ci page vingt ak ci page vingt-sept nii boo boolee seeni wax mooy li nga xamee ne mooy di résumé nañ gis seen téere ci bidaa bu rafet muy wax joo xam ne wax ju ju ju garaaw garaaw la wax la joo xam ne wax ju day waar la léegi nag tontu li incha allah ci lañ war a ñëw bu soobee yàlla mbokk yi ngir tontu téeméeri boobu yi nga xamee ne moom lañ gisee noonu lañ gisee ñoom bidaa euh, dañuy wax ne bidaa bu rafet bu ñëwee ci tontu yi ci seen téeméeri boobu ñëpp xam nañ ko téeméeri bi yomb na bidaa bu rafet nee nañ nekkut lu ban nekkut loo xamee ne lu ban la ndax bidaa bu rafet dafay laxasu ci loon régali sharia yi bidaa bu rafet doon na loo xamee ne dafay laxasu ci leen ci loon ci ron yi doonut loo xamee ne euh, dafa jekk dafa ñëw rek daal di doon loo xamee ne lu bon la ci résumé la seeni wax mu doon loo xamee ne lu leer la ci yow yow ndaw li nga xam ne yooyu sàkku xam-xam euh, ci ron benn source ci source yi yoonal yi ci lay ci lay laxasu ndax di dëppoo ak sunna ndax moom boo ko xoolee boo xoolee jëmm ji naa doon lu ñu sos waaye façon bi nag du lu sos ndax am na règle sharia bu koy wane wala aaya bu généralisé bu koy wane wala ab xadis ndax bidaa yi ñaari bidaa la bu aju ci source yi diine ak bu aju ci bànqaas yi diine bu aju ci source yi diine mooy bu bon waaye bu aju ci bànqaas yi diine loolu nekkul lu bon ndax ci jumutu jaamu yàlla lay aju ndax yooya te buntu jaamu yàlla yooyu ya cay aju day doon loo ne boo xewee lu jamono ji woy way way am na fuñ ko mën a wutal ci tegtali sharia yi waaw yi nga xam ne dañ ko dafa tabaxu ci sàmmanteeg yi dagan yu yàqu yàqu yàqu yàqu yi ak intérêt yi bu gisee lu yàqu doog da koy tere bu dee gisee lu intérêt mu santaane ko te jaamu yàlla yi am na ci yoo xam ne buñ ko sosee intérêt mën na caa nekk nga xam ne daal bi daa bi daa bu rafet bi daa bu rafet daal ñoom dañoo jàpp ne ci tegtal yooyu ci lañ koy dugal ndax lu ko waral sosuñ ko ci li nga xamee ne si ni mooy ji bànqaasi sursi diine waaye ci bànqaasi diine ci lañ ko sos loolu nag la chaque ci ne du lu wér maanaam du wax joo xam ne wax ju dëgër la du wax joo xam ne wax ju dëgër la li koy firndeel moo di bidaa ba rafet ñoom ñoo ko waxal seen bopp ci ne dañ koo sos jëmm ji dañ koo sos kon terme la boo xamee ne dafa sosu loolu mooy li ci jiitu maanaam wax ne bidaa bu rafet am na ci diine ci diine ji terme la boo xam ne mi ngi sosu ginnaaw as-sadrul awwal mën ngaa wax sax ba'da al-quruni ba'da thalathati al-qurun al-mufaddala ba'da al-quruni thalatha al-mufaddala la ci gën a dëgër mën ngaa wax ba'da as-sadr al ginnaaw ña jiitu woon at-tabi as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at kon ni sharia di utiliser ci bidaa moom terme bii dafa ju yog moo tamay bidaa bu rafet kon wax ne am na source ci sharia bu mën a tabaxu bu mën a laxasu ndax jëmu ja buñ ko sosee itam xeet ba am na ko ko sharia tegtalee ci ab régal bu généralisé wala ab aaya wala ab xadis loolu doonut loo xam ne lu weer la lu ko waral moo di sharia ni mi utilisé ci bidaa daal ji yóg li ñu wax ndax bidaa moom saa su ko sharia utilisé foo ko fekkee da koy ŋaññi foo ko fekk da koy bonal foo ko fekk da koy réeral wax ne ak la amul fenn fu sharia masa utiliser bidaa di ko tagg wala mu di ko rafetal wala mu di ko considérer te bu doon loolu kay war naa mën a am comme ñoom niñ ko waxee ci ne am na laayaat yu mën a dugg moom bidaa bu rafet am na tegtal yu ko mën a wane bu doon am na kay faaw sharia wax ko te dañuy wax ne la yajuzu taxirul bayaani an waqtil xaaja loolu Ibn Qudaama indi na ko ci rawdatun naadir wa junnatul munaadir fi usuulil fiqh ala madhabi al imaam Ahmad ibn Hanbal al imaami Ahmad bin Hanbal alayhi rahmatu rabbil alamin Muwafaquddin Ibn Qudaama alayhi rahmatu rabbil alamin boo demee ci Rawdatu Naadir Rawdatu Naadir lay wax ne laa xilaafa fi annahu la yajuuzu taxiiru al bayaani an waqti al xaaja waroon xam-xam ji ci ne daganut ñu war a ñu war a ñu agsi ci waxtu woo xam ne dañ fa am lu fa war leeral ba noppi ñu koy yéexe loolu daganut. waaw kon su fekkoon ànd bi daa bu ci diine. boo xam ne xeet wa sharia tegtale na ko ci ay régalam wala ci ay ayaatam wala ci ay xadisam su fekkoon loolu noonu la demee la shakka ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko leeral xanaa xanaa mbir mi bala ñu ko mën a na lu lu sax la ba noppi su ko defee nag su leeralee ci ne lu sax la ba noppi buñ ko tuddaatut ci benn aaya boo xamee ne la mu wax moom ma ngi ci biir ñu mën door ko mën a nangu waaye sharia mos koo considéré su fekkoon kon lu. Euh, bidaa bu rafet am na ci diine lay salaatu wasalaam leeral ko laataa muy faatu ndax dëgganut mu koy yeexe moom leeral gi ta fekk des ko war a xam te it la chaque ci ne bidaa bi nga xam ne dañ koo jublu ci sharia amu ci lenn lu ci dikk ci sharia luy wane ne moom ci bidaa yooyu am na ci yoo xam ne ak jubla am na ci loo xam ne du rafet la lu jar a bàyyi xel la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxul ne kullu bid'atin dalaala illaa wa kaza wa kaza ni ko Cheikhul Islam Ibn Taymiyya di taqriiree ci iqtidaa siraatal mustaqiim yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxut fenn ci ne bépp bidaa ak réer la ba mu des bidaa sàngam ak sàngam kon lu tax ñu naan bidaa am na ci bidaa yu rafet am na ci bidaa yoo xamee ne bu dee bu dee jëmm ji yuñ sos la itam xeet ba nekkul luñ sos fan lañ ko jëlee fan lañ ko jële lu tax ñu koy taxañ ci ay aayaat ak i ahadis ak i téeméeri yoo xam ne ak i yoo xam ne sharia mosu koo leeral ci ne moom dafay laxasu loolu du mën a nekk kon benn ci signification yi sharia indiwu ko hmm? lu jar bàyyi xel kon bu doon bidaa la bu sharia rafetlu faw faw euh, dana dugg ci kurumbalub ya ñu yoonal su fekkoon bidaa bu rafet la boo xam ne day dugg ci kurumbalub ya ñu yoonal kon yonent bi alayhi salaam dana ko tudd ci ab aaya wala ci ab xadis te loolu lépp kenn mësu koo gis ci ab aaya wala ci ab xadis loolu dalay jàng dalay leeral ci ne melakaat wi mu yor te mooy di taqoog ngàññi fa mu toll di taqoog ñaaw ak bon jamono ji nekk ca lay des kon loolu mooy seen mooy tontu lu njëkk liñ leen di tontu ci loolu ñu wax naan am na fu muy laxasu ci régalu sharia wala ci ab aaya wala ci ab xadis loolu du lu wér loolu du lu wér amma nag bidaa li tax mu mën a rafet du mën a ñaaw ajuwul ci pas-pas waaye ci bànqaas yi damay jaam yàlla ci aju loolu dinañ ci ñëw léegi beneen ba ca desaar mooy as-salafu saalih dañoo dëppoo la ko dalee ci as-saxaaba wa taabi'in ak ña leen ña leen méng di atbaa'u taabi'in dañoo dañoo dëppoo ci ngàññi bidaa ci diine ak di ko wattandikuloo ak di sori képp ku ko melakaanoo seen téere yi daa fees dell ci seen téere yi pas-pas yi daa fees dell ci ngàññi waa bidaa ak di sa wattandikuloo nit ñi waa bidaa kenn mësu ko nangu ci ñoom Hmm? kon loolu da lay jàngal ci ne al bida al xasana terme boobu dafa juyoog lu ñu yoonal ci biir sharia daa juyoog sharia loolu mooy lu wér loolu lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax kon loolu moom daan nay dàqu loola daan nay dàqu amul fenn fa alayhi salaatu wasalaam leer la ci ab xadis wala ci ab yàlla leeral ko wala sax ci régalu sharia boo xamee ne dañuy wax ne am na lu njàppee ak jaamu yàlla ci biir diima lu sosu loo xam ne jamono yi bu continuer bam bam ñëw dees na ko mën a nangu dees na ko mën a nangu loolu moo tax ñu man koo nangu mooy bu xasee ñëw àttee mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko ko àttee mën nañ ko ko sàkkul mënees na ko gëstul ci tegtali ak régali sharia yi nga xam ne dafa généralisé te mu doon yoo xam ne dañ koo tabax ci sàmmonteeg yàqu-yàqute ak ak njariñ ji tayib léegi yàqu-yàqute yi ak njariñ ji ndax danaa àgg ji watatiku di maanaam di bërëngu di bërëngu ba agsi ci lu yàlla tere ci diine ci làmmiñu ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñu jàpp ne li intérêt mën na caa nekk rek ñu koy yoonal loolu mënta nekk lu mat a xel la moo tax yenn yi daanaka philosophie dong la mais du doon loo xam ne lu dëgër la lu mat a bàyyi xel la mbokk yi daa bokk ci seen théorie moom ñoo ñuy rafetal bidaa bu rafet wala ñoo ñuy rafetal bidaa mooy dañuy wax ne maanaam bidaa ci jaamu yàlla yi am na ci yu rafet mooy ci bànqaasi diine yi waaye bu dee ci source diine damay pas-pas loola mooy bi ñuy ŋàññi waaye bu dee ci lu aju ci wàllu bànqaas diine damay jaamu yàlla loolu dara nekku ci awala lañu leen di njëkk a wax moo di bidaa yooyu ñuy wax jaam yàlla yi la aju ajuwut ci aada yi maanaam bidaa yu rafet bu dee ci aada yi loolu wàññiwul dara mooy ci diine maanaam ci àdduna matière yi ñuy sos comme niñ ko leeralee ci ba ñuy xamle ci jotaayum ñetteel bi waaye bu dee ci yàlla yi bidaa yooyu ci loolu la aju dañ leen njëkk a wax ci jaamu yàlla yi da ci am yoo xamee ne dañoo maanaam ña jàpp ne la ca la njëkk a nekk njuumte mooy ña jàpp ne source diine ay pas-pas rek lay doon loolu du dëgg loolu du lu wér téeméeri la boo xam ne Cheikhul Islam Taymiyya nee na wéru ña jàpp ne ad-diinu usulun wa furu' wa wa yaani anna ad-diina ña jàpp ne ad-diin usulun wa furu' wal usulu hiya al-aqaa'id wal furu' hiya al-ibaadaat haaza taqsiimun ghayru sahiih mubtada' ña jàpp ne diine source la ak i bànqaas source yi mooy pas-pas yi bànqaas yi mooy jaamu yàlla yi loolu du lu wér li wér mooy ad-diinu axbaarun wa talabaat li addiinu axbaar wa nga ne aqaaidun wa talabaat fi l aqaaidi usulun wa furuux wa fi l talabaat tamay wa fi l afaali ay ibaadaat usulun wa furuux la wér mooy diine ay càkk ay xabaar la ak i ay xabaar la ak i càkkutéef wala nga ne ay pas-pas la ak i santaane ak i digle aqaaidun wa awaamir pas yooyu dafa da cee am ay source yoo xam ne source la ci pas-pas am ci yoo xam ne ay la du jaagee ne boo wala nga yor ci beneen déggin da ngay génn ci diine wala da nekk tàbbi ci bidaa même ci sant jaamu yàlla yi samay càkkutéef yi digle yeeg tere yi da ci yoo xam ne source la boo koy weddi jigéen ci diine loolu mooy li wér mooy mooy li kon bu nee usulu diin jamale ko ci pas-pas yi loolu njuumte la kon bañ ne usul bi dañ cee waroon a boole yeneen yi jaamu yàlla yi nga xam ne usulu diin la bokk war na waroon a wax ne yooyu bi daa wuri ci am moom itam. comme julli bidaa wuri jaa mën a am ak fent wuri jaa a am lu dal sur source diine ci la bokk lan moo tax ñu yemale source diine ci ay pas-pas kese loolu njuumte la lu mat a bàyyi xel la kon pas-pas yi ni ci bidaa di amee niki noonu itam jaamu yàlla yi noonu la ci bidaa di amee ndax source diine daa aju ci ci ay pas-pas donc daa aju ci ay ci ci ay lan ci ay jaamu yàlla loolu lu mat a bàyyi xel la ci buntu bi maanaam julli ci pas ci ci source diine ci lañ ko boole ku ko weddi da ngay génn ci lislaam borom bi tabaraka wa taala lan la wax ma salakakum fi saqar qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nut'imu almiskin wa kunna naxuudu ma'a alxaa'idiin wa kunna nukaddibu bi yawmi ddiin hatta ataana alyaqiin yéefari lan moo tax ñu tàbbi sawara lañ njëkk wax mooy bokkutoon di bokk ci ñiy julli kon lu ma ta bàyyi xel la kon loolu mooy li njëkk nekk njuumte loo xam ne dañ caa tàbbi kon usulu diin jàpp ne mooy pas-pas rek loolu njuumte la source diin ni mu amee ay pas-pas noonu la amee ay jaamu yàlla comme ni nga xamee ne comme ni nga xamee ne jëmmi source diine da ci am ay bànqaas yoo xamee ne maanaam weddi ko wala nit ki am ci beneen du ma wax sax weddi ko waaye am ci beneen déggin du tax mu tàbbi ci bidaa ndax yonent bi alayhi salaam gis na boroomam laylatul isra wal mi'raj loolu bokkul ci usulul aqaid waaye ci furuul aqaid la bokk loolu ma ta bàyyi xel la. ndax Ali Usmaan ibn Affaan moo gën Ali ibn Abi Taalib wala Ali ibn Taalib moo gën loolu bokkul ci usuul al-aqaa'id wala ci furuu' la ci la ci la bokk moo tax ku ci juyoo mën nañ ko a tabdi alors donte la a lënk nag mooy Usmaan ibn Affaan moo féete kaw Ali ibn Abi ak ci fadila loolu mooy li a dëgër loolu mat naa bàyyi xel bu baax a kon ni amee ci pas ay bànqaas ak i source noonu amee ci jaamu yàlla yi kon bañ naan bidaa ba jaboon mooy ma aj ci source diine jàpp ne source diine mooy pas-pas loolu njumte dañ cee waroon a boole itam jaamu yàlla yi am yoo xamee ne kenn wuri caa kenn wuri caa fent seen donte loolu du lu ci seen théorie dañ cee waroon a boole jaamu yàlla lu mel ni julli ndax ci usul diine ci la bokk loolu jàll na ba ca desaat moo di buñ àndeek ñoom ci loolu ba noppi ci ne kon usulu diin mooy pas-pas yi loolu ñu wax noonu su fekkoon noonu la demee sax donte demeewul noonu waaye bu doon noonu la demee dañuy wax ne ñoom jaamu yàlla yi seen bidaa yi yi ñuy wax jaamu yàlla yi la aju ajuwul ci pas-pas yi te bidaa ni mu amee ci ay pas-pas noonu la amee ci ay jaamu yàlla su fekkoon amul su fekkoon amee amul benn asl bu muy dellu hmm, ci nattukaay bi nga xamee ne bu ñu considéré la tam nekk nekk nekk lu sax ci usulul fiqh ak règle sharia yi nga xamee ne dafa doon lu lu matale lu ko waral moo di mbiri jaamu yàlla yi day seetlu ko ñaari xaaj maanaam jaamu yàlla day seetlu ko ci ñaari xaaj alqismu al awal al amalu al qalbiya wal umur al i'tiqadiya mbir yi nga xam dafa aju ci xol ak maanaam jëfi xol bi ak mbiri pas-pas yi maanaam jaamu yàlla dafa aj seetlu ko ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy jëfi xol bi ak mbiri pas-pas yi mbiri jaamu yàlla yi dañ ko bàyyi xel baax a baax lii may waaj wax dafa seetlu ko ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy jëfi xol bi ak mbiri pas-pas yi ñaareel ba moo di loo xamee ne lu ñuy ay mouvement la yu ñuy def ci cër yi mu aju ci ay wax ak jëf kon jaamu yàlla ni mu ajee ni mu amee ci ay wax ak i jëf ci ay cër noonu la ci biir xol bi di mbiri pas-pas lu mat a bàyyi xel la kon bidaa day dugg ci source yi nga xamee ne ay pas-pas la ak jëfi xol bi da cay dugg comme ni mu duggee jaamu yàlla yi loolu mooy li wér te jëfinu saxaaba yi ak seeni seeni pratique daf koo wane kon bida al xasana ñoo yi ñu naan yaani maanaam bida al xasana e, maanaam moom li tax ñu ne bidaa bu rafet daa am mooy yu aji ci wàllu jaamu yàlla yi rek foofu lay dugg waaye du aji ci wàllu pas-pas yi loolu du lu kon lu bar bàyyi xel la bidaa baax bi rafet bidaa bu rafet ci diine ci seen déggin day dugg ci bànqaas yi ndax kat bànqaas dafa am ay pas-pas yu ca nekk dafa am ay pas-pas yu nekk comme kon bu nee pas-pas yi bidaa bu ci amee rek kon bidaa lay doon maanaam bidaa bu ci amee kon bu lu bon lay doon kon war ñoo wax ne war nañoo jàpp ne kon jaamu yàlla yi bidaa bi bidaa yi ci rafet yi ci am yi ñu ko jàppee yooyu dafa war a bon daa war a lu ko waral mooy même ba même jaamu am même jaamu yàlla yi pas-pas da ci ko waral ndax képp kuy def ak jaamu yàlla da nga fas ne lii ak jaamu yàlla guñ guñ santaane la da nga fas ne lii lu baax la da nga fas ne boo ko defee mën naa am ñu tuyaabal la ci su fekkee da nga sàmmante charte yéen ca charte amul kenn kuy jaamu yàlla tegu ci pas-pas kon bu fekkee nee nañ pas-pas rek ci la bidaa yu bon nekk kon kay jaamu yàlla daam ci pas-pas nag jaamu yàlla kooku bidaa mën na li wér te loolu dëgërul maanaam biddaa day am ci li nga xamee ne sinii nii moo di maanaam ci li nga xamee ne moo di moo di jaamu yàlla da ciy am te li koy firndeel daa bari ci jëfi saxaaba yi ba ca gën a siiw rek mooy asaru Abdullah ibn Mas'ud danañ ci ñëw ba ca gën a siiw ci liy tegtalo loolu mooy asaru Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda asar bii nag léeg-léeg nga gee dégg ci waxkat yee ak coowkat yi nga xam ne dañuy jàngantu te xamuñ dara ci diine daanaka rawatina ci buntu bi ñuy coow naan dañ koy jéem a wéredil naan wérut waaye xadis bu wér la asar bu wér wér la wala asar la bu wér boog ci maandu ci al ngir li amaam al ilmiya asar bi dalay jàngal ci ne maanaam su agseeguma ci wéral ko di wax ne di di ko gën a tawsiq waaye danaa la delloo ci wane ne xadis bi asar bi asar bu wér la ndax danañ ko indi danañ ko soxla maanaam lii danañ ko soxla ci ci jotaay yee da ñëw incha allah moo tax bu ñu demee ba si ci taxriij bi dana gën a di wane ak weeram tasxiix gi dana gën a dëgër. asar bi wane na jaamu yàlla bidaa da ciy am mooy Abdullah ibn Mas'ud dafa fekk ñuy jaamu yàlla mu ne lii mu ne leen lii bidaa la waaw kay wax ne kon yàlla yi bidaa munu cee am bidaa bu rafet ci jaamu yàlla yi du nekk bidaa jaamu yàlla yi du nekk bu bon waaye mën naa nekk bu rafet waaw kii nag lu mu wax moom Abdul Wahid Sabara day wax ne Ibnu Mas'ud dafa yegg yegsi ci moom ci ne Amru ibnu Utba dafa nekk ci ak jàkka moo ak i àndandoom ñu tabax ko boo xam ne mi ngi ci kanamu Kuufa maanaam ci biti Kuufa nit ñi di ko gis ne mu tax mu taxaw ne mu daal di santaane ñu màbbu jàkka jooju yéen summa balaghahu annahum yajtami'una fi nahiyatin min masjid min masjid al-Kufa yusabbihuna tasbihan ma'luman wa yuhalliluna bu bu ñëw ci ay riwaayaat yu limu la mu ne Ibnu Mas'ud dafay jot ne ñoom kat mi ngi dajaloo ci jàkka ci benn côté ci jàkkay Kuufa di di tasbix yenn ci riwaaya di wax dañuy tas dañuy tasbix téeméeri yoon di tahlil téeméeri yoon sabbal yàlla téeméeri yoon di di ko di ko yëkkati di ko màggal di ko wéetal téeméeri yoon di ko kàbbar di ko réyal téeméeri yoon di ko mag di ko di ko yooyu kabirun nee na mu sol yéreem bu mag ci ci ñoom ba toogee dégg li ñuy wax nee na mu daal di yëkkati manta boobu wala yére bu mag boobu mu soloon eh, daal koy lëkkaayoo yëkkati ko ci bopp bi daan na leen man day maay ana ana Abu Abdirrahman Abdullah Mas'ud kunya mooy Abu Abdirrahman nee na mu ne leen laqad fadaltum asxaaba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ilman aw laqad ji'tum bi bid'atin zulman ndax yi benn yéen yéen a gën ànd na alayhi salaatu wa salaam ci xam-xam seen xam-xam moo ko féete kaw mu féete kaw xam-xam àndoon alayhi salaatu wa salaam wala da ngeen a jé wala wala bu dul loolu biddaa bu bon ngeen indi teg ko ci tooñaage Amru ibn Utba ne di wax ne na daan ne ko nastaghfirullaha salaasa marra ñun kat dañuy jégalu yàlla ñetti yoon beneen waaye bokk ci waa Tamim ne ko wallahi ma fadalna ashaaba muhammadin ilman wala ji'na bi bid'atin zulman walakinna qawmun nadhkuru rabbana ko nun kat yaagee ne dañoo jël suñu xam-xam gënal ko ci gënal waa dañoo gën waa kër alayhi salaatu wasalaam ci xam-xam suñu xam moo gën wala dañoo indi bidaa teg ko ci tooñaange waaye dañuy tudd yàlla mu ne balaa walladi nafsu bnu mas ngi giñ ci ki nga xam ne bakkanu ibnu mas'ud a gënal waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xam-xam ngeen jàpp ne a leen gën wala bu dul loolu bidaa bu indi bidaa ngeen indi teg ko ci tooñaange waaw lii ñu ñoom ñi doon def lu doon ndax ay pas-pas la déedéet dañ doon sàbbal yalla di ko kàbbar loolu jaamu yàlla la ci aw làmmiñ di ko jéggalu di ko tahlil defe naa ne lu leer na mbokki jullit di moo ne leen maa ngi giñ ci ki ne Makka ibn Mas'ud mi ngi ci loxoom boo leen jëlee jeexeetu nit ñu baax ñi ñoom da raw nañ leen waaye boo leen jëlee yéen da ngeen raw seeni morom hmm? jiitu gu gu sore sore jiitu gu jéggi dayee da ngeen ko da ngeen ñoom raw nañ leen waaye yéen boo leen leen toppee da ngeen raw waaye boo leen gëlëmee jaar ci ndeyjoor ak càmmoñ jàng seenu yoon da ngeen sànku sànku gu sore sore sore lii Ibn Mas'ud moo ko wax radiyallahu anhu wa arda Ibn Mas'ud radiyallahu anhu moo wax wax ji asar la boo xam ne nag asar la boo xam ne bari na riwaayaat yu mu bari bari na bari turuq yu mu jaar yoo xam ne am na ay am na ay turuq yu ca nekk yoo xam ne la shakka ci ne ak néew doole mën na caa nekk. am na yum jaar yoo xam ne ak néew doole mën na caa nekk waaye boo ko boolee daa am ci ay tariqa yoo xam ne yu wéri la moo tax alhay alhaysami ci majma' az-zawaid dafa wax ci boppam nee na am na yeeni am na ay yoon yoo xamee ne yu mu am la yoo xam ne yu wér la moo tax ñi ko génn dañoo bari moom asar bi moo tax ku koy néewal doole ku koy néewal doole lu ko lu ko waral mooy la ñuy tuddee al bid'a al idafiyya moom day mabbu mooy bid'a bu ñu taqal lu sax te saxut te lool mos sa sax ci àdduna waaye waa bid'a ak ñii dëgëral bidaa bu lan mooy seen i pexe mooy dañuy xool texte yi nga xamee ne moom xaasimatu zahrin alayhim bu ñëwee day mel ne bomb ci seen kaw ñuy fexe ba wéradil ko te loolu wax dëgg yàlla musiba la ci sharia moom kay bu fekkee da ngaa def dara loo xam ne sharia da koo tere moom bu la neexee nga ne ah damaa sàggan de waaye nag sharia tere na ko warees na ko mën a bàyyi waaye nag bàyyiwoo ko ba noppi di jéem wéeradil fu ko sharia euh, saxale loolu musiba la mbokk jullit yi kenn ku nekk ci ab hawaala loolu hawaala mooy topp ba neex kenn ku nekk ci ab jullit war na ko wattandiku bu baax a baax kon asar bi asar la boo xam ne euh, am na ay riwaayaat yu limu Ibnu Waddah indi na ko ci ci al bid'a wa nahyu anha ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Imam Ahmad itam génn na ko ci wala Abdullah ibn Ahmad ci Zawaa'idu Zuhd li ibni imaam Ahmad wala li imaam Ahmad génn na ko foofu kadhalika at-Tabarani ci al-Mu'jam al-Kabir am na ñeneen ci ay am na ñeneen ci ay woroomi xam-xam ñoo xamee ne génn nañ ko ci ci seenu téere muy asar boo xam ne asar bu asar bu wér la Eh, niki noonu itam boo xoolee ci al-Haythami comme ni ko waxee ci Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid génn na ko ca kadhalika at-Tabarani ci al-Kabir génn na ko ca waaye dañuy wax ne am na ci ay asar la shakk ci ne asar boobu comme niñ ko xamee muallif bi tama Ibn Waddah ci al-Bid'a wa an-Nahy anha inna ko ci ay lim ay yoon yu wuute yoo xam ne am na ñaari raawiyaan yi ci nekk ar-Rabi' ibn Sabi' Rabi' ibnu Sabih te kooku moom bu dee ay nettaleem ci buntu bii loo xamee ne du xadis waaye asar la des koy jël loolu mat a bàyyi xel la bu dee Abdul Wahid ibnu Sabra al-Bukhari ak Ibn Abi Hatim indi na ko ci al-Jarh wa Ta'dil moom Bukhari indi na ko ci at-Taarix kazaalika Ibn Abi Hatim jarh ci jarh ci al-Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim waaye kenn euh, yaani waxut ci moom Euh, luy wane ne daa néew doole waaye kenn du itam taadilu ko kooku lu ñu tuddee majhulul xaal majhulul xaal moom la ñu tuddee almastur loolu nag li gën a wér ci waxi waroom xam-xam yi boo leen dajalee mooy ay waxam des koy jël kon asar bi du wér la su fekkee dafa am yeneen yoon yu koy dëgëral comme yoon yi ma tuddoon ci ci ginnaaw léegi ba agsi ba ci alhaysami ci majma zawaid ni ki noonu man ba il fawaid donte at-Tabarani génn na ko Ata ibnu Sa'ib nekk ca biir siqa la waaye nag am na ixtilaat gu nekk ci moom waaye loolu du tax mukk asar bi ba ñu wér parce que al-Baxtari mi ngi ci biir moom ci asar yooyu at-Tabaraani génne te Baxtari déggu ci Ibn Mas'ud waaye nag am na ci beneen waaye Baxtari moom dañuy wax ne wala al-Baxtari eh, siqa bi mu indi tegtalewut as-samaa daa wax ne balaga balaga Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud yegsi na ci moom comme ni mu ñëwee ci riwaayatu Tabaraani niki noonu riwaayatu Abdullah ibn Ahmad al-Baxtari al-Baxtari daa wax ne Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu dafa benn waaye daf koo xibaar ci beneen riwaaya ci at-Tabarani danaa ñëw ci taxrij bi mu mu gën a leer damay résumé nii rek nee nag waajooji yi dafa nettali Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wala dañoo xibaar Ibnu Mas'ud waaye riwaaya bi nga xamee ne Abul Baxtari mi nekku ca loola dafa am keneen koo xamee ne at-Tabarani génn na ko koo xam ne daa wax ne Ibnu Mas'ud dañ koo xibaare te kooka ka wax loolu mooy Abdurrahman as-Sulami te ñëpp xam nañ ñi kii ñi jàng ñi xam taarix xam nañ ñi kii ci dongay Ibnu Mas'ud la bokk kon foofu moom maanaam li nga xamee ne mooy ittisaal moom am na foofu jàngal na ko ci wàllu qiraa maanaam ci wàllu exposé mu am njàngam mu diglu ko muy jàng ci talaamisam comme ni ko imaamu Zahabi waxee ci Siyar A'laam an-Nubala Siyar A'laam an-Nubala dégg na ci moom itam ni ki noonu moo tax tariqa bi nga xam ne ci Ataa la jógee jaar ci Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman as-Sulami bu jokkaloo la moo tax ndax moom Ataa dégg na ci Abi Abdurrahman as-Sulami bal jëlee na ci moom bal daa bokk ci dongaam ya gën a màgg jëlee ci moom sax laataa al-ixtilaat moo tax Hammaad ibn Salama jële ci Ata donte Hammad ibn Salama dañ cee juyoo ñii ne dafa nettali ci Ata ibn Saayib qabla al-ixtilaat donc wala qabla al-ixtilaat kese ñii ne daa nettali ci ñoom ñaari siti ñaari euh, yaani ñaari jamono yëpp bi mu ixtilaatee ak bi mu ixtilaatut bu ñu sukkandikoo ci ñu wax ne dafa nettali ci moom laataa mu ixtilaat kese ginnaaw ixtilaatam nettali ci moom kon xasar bi lu weer la même bu ñu sukkandikoo ci ñu wax ne ixtilaat bi amoon na maanaam riwaaya na jëlee ci moom ci. ñaari marxala yëpp qabla al ixtilaat wa ba'da al ixtilaat dafay nekk lu wér lu ko waral moo di Abdurahman as-Sulami mii dafa bokk ci dongay Ata Abdurahman as-Sulami dafa bokk ci ñi nga xam ne Ata ibn Sa'id daa nettali ci moom qabla al ixtilaat te asar bii nettali na ko jëlee ko ci Ibn Mas'ud radiyallahu anhu moo tax loolu qarina la buy wane ne asar bi ñi ngi ko jëlee ci Ata qabla al ixtilaat qabla ixtilaat yi soo ko booleeg nag yeneeni riwaayaat yu ñëw yoo xam ne dafay dëgëral. lii ataa wax nga xam ne ixtilaatam moom xalaas yartafi ndax bu fekkoon moom du lu weer ñeneen ñi riwaayee asar bi kay xanaa ne juyoo ak moom te dañoo dëppoo moom kon asar bi asar bu wér la danaa ñëw sax ci firi fàcce gi bu ñu agsee ci ji ko gën a taxriij kenn mënu ko weddi ku ko weddi nit nga koo xam ne réer laate moo la tax a jug waaye du asar boo xam ne bu néew doole la loolu mat naa bàyyi xel bu baax a wax. moo tax Ali ibn Madini Ali ibn Madini di wax ne albaabu idaa lam tujma turuquhu lam yatabayyan xata'uhu bala ngaa néewal doole benn. yaani benn wax benn xadis wala ngay àtte ci benn buntu naan bii wér naa bii wérut wala benn masala nga ciy wax dajaleel yi ñëw ci buntu boobu ba noppi door a wax loolu mat na bàyyi xel kon lii asar bi dalay jàngal ci ne yooyu ñuy wax naan bidaa du am ci jaamu yàlla yi bidaa bu rafet bu bon du am ci jaamu yàlla yi waaye bidaa bu ci pas-pas am loolu du lu wér ndax Ibnu Mas'ud bu doon loolu la du gis ñii naan leen li ngeen indi nii bidaa bu bon la mat naa bàyyi xel bu baax. bokk la koy wane itam mooy beneen asar. boo xam ne Abi Tufayl ci lañ ko jëlee mu ne damaa ànd ak ibnu bas ibnu ibnu ibnu Abbas booba xëy na dañ doon aj wala ñu umra nee na Muawiya ibnu Abi Sufyan radiyallahu anhu laa yamurru bi ruknin illa istalamahu fa qaala lahu fa qaala lahu ibnu Abbas inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yastalimu illa al-hajar al-aswad wa ar-rukn al-yamaniyya fa qaala Muawiya laysa shay'un min al-bayt mahjuran ibnu ibnu Abbas radiyallahu anhuma moom ak ki nga xam ne mooy Muawiya dañ doon xëy ma dañ doon wër kaaba gi nee nañ Muawiya daa dajale li nga xamee ne moo di Muawiya nee nañ bépp ponk bu ponk bu romb ci kaaba gi da koy fóon maanaam da koy foon da ci teg loxoom daal koy foon daal di koy daal di fóon loxoom euh, mooy ñeenti ponk yëpp ñetti kone yi rek xam kaaba gi moom ñeenti wàll am. nee na bi bi mu waxee Ibnu Abbas na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day lam daan fóon mooy al xajar al aswad ak ar rukn al yamani bu dee al xajar al aswad dakaan fóon ci gimiñam bu dee ar rukn yamani day ci loxom daa di fóon daa di fóon ko amul lenn lu nekk ci kër gi lu ñuy gàddaay maanaam ci néeg bi boo demee xam nga xam nga asar bi asar bu wér la at-Tirmidhi génne na ko ni ki noonu al yi génne na ko ci lu lu mel noonu ci maanaam eh, lafzu bu xaw a nuroog bii waaye boo demee ci ziyaadatu riwaayatu Abdullah ibn Ahmad wala imaam Ahmad boo demee ci moom ci ca musnad musnad Ibnu Abbas bi ko Muawiya waxee ne ko ci bën maanaam kër gi néeg bi amul lu fi nekk lu ñuy gàddaay tamay kaaba gi dana ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonente bi yàlla bi am ngeen ci royteef bu rafet te lii mësu koo def maanaam daa xam ne lii alayhi salaatu wasalaam mësu koo fet kon lii Muawiya kee mënoon naa wax ne comme ni ko gaa yi waxee ci ne ah ñay rafetal bi daa bu rafet ne ah lii kat dafa taxañu ci ginaaw lu ñu yoonal rek ah comme Ibnu Mas'ud ñooñu mu doon tere loolu mën nañu ko wax ne ko ah jéggalu yàlla ak kabar yàlla ak subhanallah yu mel noonu aw yiw lañ ci te yooyu yàlla santaane na ko kon buñ koy wutal ab lim ak yaa ci aju may wàññiwu dara ndax ndax xeet wi sax na donte jëmm ji nag moom niñ koy defee nii saxut waaye xeet wi sax na noonu nañoo wax loolu comme ñi rafetal bidaa bi rafet niñ ko waxee léegi fii itam Muawiya mën naa wax loolu nag ne ah ginnaaw fóon rek la te aleyhi salaatu salaam fóon na ñaar yi la kay bàyyil ma ma continuer rek di fóon ndax la la lam lam doon def rek mooy bëgg lu baax waaye fi saasa la ko Muawiya wax ne ko la ko Ibnu Abbas ne ko yonente bi aleyhi salaatu salaam mooy seen roté bu rafet kon fam yam day soo war a yam mu ne ko wax nga dëgg Muawiya ne ko sadaqt moo tax ci yeneen riwaaye yi Ibnu Mas'ud lan lañ lan la leen wax dañ leen dañ ne ko ah ñun kat lu baax rek lañ bëgg mu ne ñaata ñu bëgg lu baax ñoo xam ne egguñ ca maanaam lu baax loolu jotuñ ca kon loolu mbokk jullit yi mat naa bàyyi xel bu baax a baax kon loolu du dëgër du dëgër bi ñuy wax ci ci xal xalqa bi juróom ñetteelu xalqa bi lan la Ibnu Rajab wax jaami ulum wal xikam nee na képp ku sox dara boole ko ci diine ji rek bidaa ak réer la moo xam loolu ci ay pas-pas aju wala ci ay jaamu yàlla ci ay jëf wala ak i wax kon loolu jëmmi loolu ci boppam bidaa la loolu moo tax xel la jàpp ne bidaa yi ci pas-pas rek lay aju bidaa bala moo nekk lu bon faaw day ay ci pas-pas yi waaye bu dee jaamu yàlla am na ciy rafet loolu ci boppam bidaa la bidaa la loolu lu mat a bàyyi xel la la waroon a wax kay mooy yéefarloo ak ñàkk a ndax day aju ci jaamu yàlla yi nga xamee ne ay bànqaas la nga xamee ne si nii moom ajuwut ci du ay source wala day aju ci pas-pas yi yi nga xam ne source la yéefarloo foofu ci buntu boobu moom ñu ngi koy soxlawoo al bidaa al kufriya wal bida al fisqiya bidaa yi ak bidaa yi nga xam ne ay kàccoor la foofu la ñuy soxlawoo bidaa ci wàllu aj ci wàllu yu rëy yu mag yi ak bidaa yi nga xamee ne si nii yu xaw a woyof la donte benn bidaa woyofut waaw ka nga xamee ne bidaa yi ay bidaam ajuwul ci source yu mag yi moo xam pratique la moo xam ay pas-pas la kooku mën nañ ko bañ a boobu bidaa mën naa bañ a yéefarloo waaye bidaa yi nga xamee ne ci pas-pas yu mag yi la aju waaye nag bon ak ñàkk bon rafet moom amut amut ci bidaa bidaa yëpp daa bon moo xam yu aju ci wàllu pas-pas yi ci diine moo xam yu aju ci wàllu li nga xam ne moo di moo di jaamu yàlla yi kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax beneen bi itam moo di kon loolu bu leeree ci lañu xamee ne kon biddaa amul lenn lu koy lu koy may ñu man koo i'tibaar beneen bi itam moo di wax ne biddaa bu rafet am na ci diine comme ni ko ñenn ñooñu ñooñu di waxee naan lu jamono ji wéy léeg-léeg am na ci jaamu yàlla yu ci xew yoo xamee ne eh, dañ koy àtteem dañ koy wutal dañ ko koy wutal seetal loolu seetal loolu te sharia moom jàngale ay jaamu yàlla wutal ko maanaam indil ko ay àtte ba noppi xool wax rek lu lu waar la nga naan bu dee ci jaamu yàlla yi am na ci jamono jii fu muy toll foo xam ne mënees na ko wutal ate mënees na ko wutal dalil mënees na ko wutal dalil ci régal yi ak tekkali sharia yu généralisé yi nga xam ne dafa laxasu ci teg yàqute yi ak njariñ yi te yooyu yëpp sharia ay na ko yooyu yëpp sharia indi na loolu musiba la moo tax wax ne bidaa bu rafet am na ci diine loolu ki koy wax jàppal ne mi ngi wax ne laazim xam mooy sharia am na contradictoire am na ay contradictoire ci ay àttam lu ko waral mooy sharia naka lay bon loo benn mbir ba noppi di ko rafetal ci benn ci benn waxtu ñoom ñaar mënuñoo am moo tax naqidaani laa yajtamiaani maanaam ñaar yoo xam ne dañoo safaanoo mënuñoo ànd ñaar yu fiirantikoo sax laa bëgg a wax mënuñoo ànd loolu lu mat a bàyyi xel la mbir mënoo wax ne lu baax la lu bon la ba noppi di ko di ko baaxalaat loolu ta nekk loolu moom mën naa nekk est-ce que sax nekkul maxalu ittifaax bayna al usuliyin mbir nga ne daa bon ba noppi sharia bonal ko ba noppi tere ko ba noppi di ko digloo waa loolu mënut a nekk ittifaqan loolu mat a bàyyi xel la bu ma wax nag mukk loo xamee ne si nii sharia daf koo daganal ngir lor lor googi moo tax mu daganal ko muy musu koo haram musu koo musu koo musu koo digle loolu lañ tuddee ruxsa mooy ma sabata bi xali bi xilaafi dalilin shar'i shar'iyyin ma ma sabata bi xilaafi dalilin sharciyin li muaaridin raajix loolu mooy ruxsa mooy lu sax te juyoog tegtalu sharia bu bu saxoon ngir lan ngir daam lu ko lu gaar loo xamee ne lu lënk la moo tax mu sax waaye bu dul loolu sharia ci ay ci ay usulam ya muy santaane di ko tere ya muy tere moom loolu mënu koo daganalaat lam tere nga xam ne bàyyi leen ko ba noppi naan lu baaxaat la araamal ko lu mel ne njaalo loolu mënut a nekk kon bu amee rek contradictoire contradictoire day war loolu tanaqud la moo tax kay wax loolu mi ngi ma ngay la cay na xam ne loola la cay amee mooy sharia day rafetlu kuy ñëw di kuy ñëw di ŋaayoo ak moom wala luy ŋaayoo ak moom loola sharia di rafetlu ndax bidaa daa juyoog li sharia saxal ci diine ci ndax diine ji li sharia saxal moom mooy alayhi salaatu wasalaam lam indi doon sëkk te it lam ñu indi la ñu toppaloo du la neen wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen indi neen ko jël lu mu leen tere ko bàyyi te daa wax ne wa iyyaakum wa muhdathatil umuur wattandiku leen mbir yi ñu sos ndax lépp lu ñu sos ak fent la te lépp lu ñu fent ak réer la kon ko ñëw ne bidaa bu rafet am na ka ñëw di wax ne biddaa am na bu buñ santaane kon day mel ne day ŋaayo sharia day defetlu loo xam ne daf koo ŋaayoo loolu musiba la lu ñëw pour safaanoog sharia te mooy bidaa nga xamee ne li saxoon ci bi day ñëw di ko màbb day mel ne sharia day ñëw Euh, loolu di xuloog moom te mooy di bidaa day ñëw di ko di ko rafetalaat la chaque ci ne mbir moo xamee ne melakaan yi daa daje ci moom mooy lu juyoog li sharia saxal lu sharia saxal lu juyoog moom lu safaanoo ak moom luy luy luy dàq sax di dindi lam saxal yu mel noonu moom la chaque ci ne jomb na ñaari yi daje moom mooy lu rafet ak lu bon ak lu ñuy tagg ak lu ñuy ŋàññ léppam day doon lu bon léppam day doon lu ñuy ŋàññ ci sharia lu jar a bàyyi xel la te kenn mënta maanaam imaginer wala nga tasawur wala nga càmbartal ci sa xel wala ci texte sharia di rafetlu lu ñëw di ŋaayoo ak moom lu jar bàyyi xel la moo tax euh, contractuaire yi daje ci moom euh, boo ko considéré moom bi daa ba rafet jàpp ne lu am la ci diine ya cay am moo tax loola moo ko def mu doon loo xamee si niil day génn sharia bi daa ba rafet ci biir amul ci biir diine beneen bi mooy bu fekkoon sharia Eh, dafa am bu mu seetee ci yenn ci bidaa yi ci ne ŋàññiwu ko daal koy jagleel ak rafet loolu itam mënta nekk lu ko waral mooy bidaa ñi ko Ash-Shaatibi waxee mooy day loo xam ne mooy luy day day yoonal day day nuróog lu ñu yoonal waaye nag du nekk lu ñu yoonal kon sharia su fekkee daa rafet lu dara la la muy tekki mooy day mujj nekk lu ñu yoonal nan la koy rafetloo bu nekk muy nekkaat bidaa déedéet loolu mënta nekk kon su fekkee day mujj nekk lu ñu yoonal kooku nekkatul bidaa kon day day génn ci. bidaa day génn day génn ci kurbalu bidaa waxuma laa nag muy nekk lu ñu rafetal moom bidaa bu ñu rafetal daa nekkutul bidaa ci boppam kon loolu mënta nekk lu mat a bàyyi xel la moo tax eh, lii ñu wax nii boo demee ci Ibnu Rajab ci Jaami'ul Ulum wal Hikam bi mi sara eh, xadiisu vingt-huit bi ci safha quatre quarante ak ci quatre cent quarante-trois da nga ko ca fekk ba ci quatre cent quarante-trois moo tax Shaatibi ci Al-I'tisaam mi ngi taqrir masala bi dina mboolem yi ñuy mboolem yi ñu fent ci biir shari'a ci diime dañ ko ŋàññi ci anam yu limu limu ci yani ci yani ci ci al-i'tisam day wax ne yani أنه ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد ala macanin usuliya aw farciya walam yuqtaran walam yaqtarin biha taqyidun wala taxsiisun maca takarruriha wa icaadati taqarruriha fa dalika dalilun ala baqaayiha muqtada lafdiha min alcumuum loolu sax incha allah danañ ko soxlawaat suba ak jàmm pour mu gën a leer bara barañu barañoo mën a dugg ci seen téewéri nee na Shaatibi nee na la sax ci usuli xam-xam mooy bépp régal boo xamee dafa généraliser wala mu nekk tegtalu sharia boo xamee ne dafa bëbëstal dafa ñëw ëmb lu bari su fekkee dañ koo baamu ci ay bërëb yu baree baree baree bari te ay témoignages ñëw ca mu ñëw ci ay tege ci ay témoignages yoo xam ne dafa tege ci ay signification ci ay wundu yoo xam ne wundi euh, source la wala mu aju ci ay banqaas maanaam su fekkee ab dalil daa ñëw nekk ñu baamu ko ci ay barab yu bari te lu koy témoigner ñëw ñu indi lu koy témoigner luy témoigner lu koy témoigner wa tabiha shawahid ala maani aw far'iyya am ñu koy témoigner moom loolu yi nga xam ne ab regal la témoignage yoo xam ne day tege ci ay source wala ci ay signification yoo xam ne yii dafay aju ci wàllu source yii aju ci wàllu bànqaas te it régal boobu kenn tënku ko kenn jegleelu ko dara mu àndak ak baamu ci ay bërëb yu baree baree baree bëri niñ ko liñ ko saxal itam ci sharia mu nekk lu limu loolu day tegtale ci ne lool yii nekk ci moom te mooy ñëw gim ñëw di bëbëstal loolu noonu lañ koy bàyyi sharia su fekkee dafa indi ab dalil wala ab régal indi ko baamu ko ci ay yoon yoon lu koy témoigner mu ànd yu koy témoigner moo xam dafa aju ci wàllu source moo xam dafa aju ci wàllu bànqaas ma ah muy ay témoignages yoo xamee ne ay maaniim daa ñëw di ko témoigner moo xam dafa aju ci wàllu source moo xam ne aju ci wàllu pas-pas wax ko ci ay bërëb yu wuute wax ko ci ay ma maani yu wuute te it bi koy wax daa bëbëstal dafa généraliser tënku ko ci dara jégleelu ko dara daa wax rek mu bëbëstal noonu mu ko ay yoon yoon saxal ko ay yoon yoon loolu day tegtale ci ne lan. baat boobu yi nam ñëwee noonu lañ koy bàyyi kenn du ko tënk ci dara loolu mooy li mu bëgg a wax mooy alayhi salaatu wax gi mu wax ne kullu bid'atin dalaala ñëwaat ci yeneen ahadis di wax ne nañ wattandiku bidaa indi ko ci ay terme yoo xam ne yu wuute la terme bu ñëw day généraliser sa terme bu ñëw day spécial day bëbëstal ndax nit mën naa ñëw ñëw di wax ne ah lii kat am na bu biddaa bii daam buñ ci buñ ko buñ ko tënk buñ ko tënk daam ci luñ ko tënk wala liikat dafa am luñ ca génn loo xam ne bokku ca te mu baamu ko ay yoon yoon te saa su ñëwee day lan daf koy lan daf koy général daf koy daf koy daf koy globaliser moo tax ñëw na ci ay xaadis yu limu yu baamu ci ay waxtu yu limu ci ay situation yu yu wuute ci ne bépp bidaat ak cànkute la te it dañ koo sos te it bidaa te it te lépp lu ñu sos ak ak yu mel noonu ci ay waxin ci ay terme yoo xam ne dafay dafay tegtale ne biddaa moom léppam ak la yu mel noonu moom daa bokk ci terme yi nga xame ne day wane ne biddaa dañ koo ŋàññi amut ci benn aaya wala ci benn xadis boo xamee ne dafa ñëw daal di tënk ne biddaa biñ tere mooy nangam wala biddaa bii ñu tere kat yee ñu tere bii génn na ca wala loo xamee ne dafa ko indi mu yokk la ñuy déggee ca texte yooyu nga xam ne dafa généraliser looloo kon dafa nekk tegtal bu leer nañ ci ne biddaa ci. ak mataleem ci lañ koy bàyyi ak ci ak joyalam kenn du ko kenn du ci génne dara wala nga cay tënk dara lii régal bu am solo la boo xam ne suba ak jàmm xëy na danañ ko soxlawaat kon mbokk jullit yi seen téewi seen eh, téewéri yooyu eh, lii mooy li nga xam ne mooy li koy dindi di ñaan sunu borom tabaraka wa mu tënk ñu ci sunna te wattandikuloo ñu biddaa ah, te tënk ñu ci lépp loo xam ne lu koy gërëm loola te musal ñu ci di rafetal biddaa ci diine wafaqa allahu aljamii wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiiran